baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim fastajaaba lahu rabbuhu fasarafa canhu kaydahunna innahu huwa alsamicu alalim suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fanweer bi ak ñeent kon ginnaaw bi nga xam ne ci la sayyidunaa yuusuf ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam daldi ñaane borom bi daldi koy wóyal daldi koy musal daqal ko mu wóllif li nga xam ne mooy pexe jigéen ñi wala ndaw si nga xamante ne nii moom ñoo koy woo boobu ba léegi ngir mu joteek moom am na loo xam ne waa bala ñoo continuer mooy loo xam ne bëggul nañ ko yaral fan yii yëpp dama koy fàtte mooy ñi nga xamante ne wax yaa ngi fàttale ko wax bi nga xamante ne nii moo doon wax ne sayyidina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam ak Benyamin ki nga xam ne mooy rakkam boobu de bañ ciy wax waxoon nañ la am na ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim te ñu bari la ci ñoom gëne Benyamin moom ba muy ba muy ba muy juddu ci la yaayam génnoon àddina loolu moo tax ñu koy tudde ibn Yamin muy Benyamin <coughs> même bu dee nay doomu saydina Yaqub la alayhim assalaatu wassalaam waaye wax jooju dañ cee bëgg mooy ne dëgërul <clears throat> waaw loolu dëgërul te li koy wane mooy lii ñëw ci kanam ci biir saar bi fi nga xamante ne ci la sayyidina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam <clears throat> bés bi nga xam ne ci lay ci la buñu boroom di leerale géntam nga foofu mooy wane ne déedéet kon nag yaayam mu ngi doon dund te mook da ñoom dañ ne ñook sayyidina Benyamin alayhim assalaatu wassalaam ñoo bokkoon ndey seen ndey ngi doon dund ak seen baay wala seen baay ngi doon dund ak seen ndey loolu mooy li gën a dëgër beneen mbir boo xam ne bëggoon nañ ci ñëw waaye di ko fàtte mooy al aziz xam nga waxoon nañ la am na ñu ne woon al Aziz moo doon buurub Égypte <clears throat> temps yooyu mooy laata Firawna yi di xew ñoom ko jiite woon al Aziz lañ ko doon wax léegi nag waaye nag après ci lañ ñi ñëw après ci lañ doon woo Firawna wax jooju it gënula dëgër te lool li koy wane mooy côté bi ñuy gis nii tey insha allahu taala bu ko suñu boroom dogalee wala rek bii di ñëw kene al Aziz ñi waxoon ne jëwriñ la woon ci ci ci ko jiite woon muy buur ba di Firawna bi loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër fuuf mbir da koy leeral léegi boom di niñ koy gisa léegi wala rek bii di ñëw inshaa allahu taala kon buñ ñëwaatee sayyidina yuusuf alayhi salaatu wassalaam bam ñaanee ñaanam góogale boroomam tabaaraka wa taala mu daal di koy wëlliifal pexey jigéen ñii de ndax bu ko deful kan moom dina bokk ci ñi nga xamante ne nii minal jaahiliina comme nag ñi nga xam ne ñoo riir daal suñu boroom nag ne fastajaaba ca saase ma daal di koy wuyul lahu ñeel ko nangul ko rabbuhu nangul ko kan moo ko nangul rabbuhu boroomam fa sarafa anhu kaydahunna mu daal di wëlliif koy koy li nga xam ne na seen li nga xam ne mooy seen pexe yi ñoom jigéen ñoo ñële na innahu dëgg-dëgg ba sa boroom huwa moom de asamiu mooy aji déggaakoonu li nga xam ne mooy ñaan te mooy aji déggaakoon ak nangu ñaan alalimu mooy aji xamaakoon bi summa nan la ko jaaralee boroom bi nag daldi def mooy lan xam nga Seydina Yuusuf dane woon as-sijnu ahabbu ilayya man de mooy kaso ñu dugal ma kaso wala as-sijnu mooy prison ci boppam moo ma gënal lii nga xam ne fahsha gii di njombuti fii ñu may woowee léegi nag suñu boroom nag ni mu doxale loolu ñaan googu mu nangu mu ne ma gannaaw ga ba yii yépp xewee badalahum mu daal di daal feeñ daal di ginnaaw bi ñu xoolee daal ci seeni mbir daal li nga xamante ne nii Euh, ñoom ñoom mooy bu mooy mooy ka nga xam ne jëwriñu buur ba di al aziz nga xam ne moo nekkoon prix moom équivalent wu ki nga xam ne jëwriñ ñu mag yeeg te doo moo yoroon yi yiñ la waxoon yëpp ci wàllu koom-koom yeeg yooyale léegi nag fa sarafa anhu kayda kon nag thumma bada lahum mu feeñ ginnaaw bi ñu xoolee daal ay béréb ni baa di ginnaaw bi nga xamante ne nii maara awul aayaat yi lañ gis daal màndarga yi wanne bon seydinaa yuusuf nii alayhi salaatu wassalaam ak li nga xam ne moom la soxnaam moom al soxnaam si nga xam ne moo ko doon tuumaal te moom ci boppam keroog bi mu àndee ki nga xam ne mooy mooy mooy conseiller boo bële koo jiw ki nga xam ne ku ko jege woon lool la ba mu waxoon nañu xool ci yére bi bu xottee koo ci kanam wala ci gannaaw moom bu moom moom al aziz ngi jëwriñ bi ci boppam xamoon na ne soxnaam sii moo def mbir mi waaye ñu demati beneen mbir mooy laayaat yooyu nag bi mu leeree daal ñu gis ne bon yii yépp day wane ne Seydina Yuusuf daal nañ la ci li nga xamante ne nii moom lañ koy wax de kon nag loolu la nag ak jigéen ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñëwoon ca réception ba lañ doon wax ak yooyu yëpp bañ gisee yooyu yëpp daal xam ne kon moom mii du ci dara ndax femmes yi ci seen bopp ñoom wax nañ ne in kii kii nii in hada man na ne kii nii ma hada bashara kii du mbindeefan ah, kii malakun karim la bu ñuy dagg seen loxo te tayuñu ko kon nag laaya yi bi mu leeree daal màndarga yëpp yuy wane ne daal moom Seydina Yuusuf mii alayhi salaatu wassalaam daal daal dinay deñ set wecc ci li nga xamante ne nii moom lañ koy tuumaal léegi nag ñu xam ne waaye nag mbir mi loolu rek doyul parce que bu fi newee mooy <laughs> jigéen ñi seenu fi <laughs> ñoom ba léegi ñu ngi koy soxlaal daal ak surtout boroom kër ki nga xamante ne nii soxnaay sangam la léegi nag moom nag mu xool ne daal léegi li gën biñ ci waxtaanee seen biir daal mu feeñ daal ca la nga xam ne moo seeni xalaat ak lañ gis daal mu leer naññ ci li nga xam ne mooy muccam ñu ne daal léegi ni ñuy def ngir daal baisser les ndax loolu politiciens yi ñu ko xam lañ gis nga mooy mbir yi day am loo xam ne day xew ngan ngandum rumeur boo xam ne wala sax loo xam ne fee la bu am ab lu xew loo xam ne loo xam ne xam nañ ne lii moom ci seen image du baax léegi dañuy fexe créer li ñu naan contre-feu voilà créer beneen mbir loo xam ne day tax nit ñi fàtte lii quoi bu ko defee na jàll léegi nag fii nan lañ koy defee mooy nañu ngir comme que tension yi xew na mooy lan c'est yëg nañ ne ah ndeke jëwriñu na kat ndekete yoo jëwriñ yu mag ji moom ndekete yoo soxnaam da doon sàkku ka nga xam ne mooy mbooyam sa mu ngi jaamam ba léegi nag ba pare jigéen ñi it ñëw ci réception bi wane fa lañ fa wane di ñuy dagg seen loxo yu xam nga loolu day siiw nit ñi nag ko ngir dalal loolu nag tension boobu ak li nga xam ne mooy wax ji léegi nag ñu ne kon daal nañ ko tëj layus janan naa kon nag waat naa ne daal nañ ko tëj foog naa lool mooy calmer li nga xam ne mooy mooy tension bi wala yakunam te bu ko defee nag moom <clears throat> moom bu ko defee layus janan boog mooy ba min badi am naa rawul aayaat ginnaaw bi nga xamante ne nii moom lañ gis aaya laay yu leer yooyu ne la layus janan la yas junannahu la yas junannahu ne waat nañ ne ñoom dinañu ko dinañu ko tëj hatta hiin ba ci daal benn jamono jamono joo xam ne nag alquran waxul ñaata la même bu dee ne mufassiruna yi rahmatullahi alayhim ñoom bari na yu ñu ci wax yoo xamante ne nii moom mooy ne loolu daal bon li ñu mën a wax daal mooy daal kenn xamu ko mooy daal mooy daa nekk jamono joo xam ne daal kenn xamu ko ndax dañ koo wuute ñii naan wat na am na li nga xam ne at ñii ne déedéet mbir mi nekkul loolu waa mooy daal dañ koo def sept ans ak yooyu yëpp waaye wallahu alam ñenn ñi nag ne moo c'est que dañ koo tëj ngir comme li nga wax léegi ngir ba coow li dal ba coow li dalee daal lañ koy war a génn mais nag comme que <coughs> loolu mooy ilaa hiin loolu moo tax ñoom daal di ñu daal di daal di dëxal benn dëxal ne daal nañ ko tëj cinq ans wala juróom ñaan juróom-ñaar wala juróom-ñaar wala ñetti weer ñu ci woon dara kon suñu boroom nag ne ba ñu ko yóbboo nag daal di koy tëj wa daxala mu daal di dugg maahu ànd ak moom as na li nga xam ne mooy kaso ba di ndungu siin fatayaani ñaari ñaari jeunes yoo xamante ne nii ñaari jeunes yoo xam ne ñoom ñaari jeunes yi nag ñoom dañ doon liggéeyal buur bi muy Firawna ba lañ doon liggéeyal mooy ka nga xam ne moo jiite woon moom kook la ñuy loolu lañ doon liggéeyal moom moo tax ñoom xamuñu ko woon voilà te lii bokk na tamit leneen luy wan ne Al Aziz nekkul moo doon buur bi ndax ñaari jeunes yi dañoo jege woon Al Aziz lool kenn ki moo ko doon defal li nga xam ne di ko servir li muy naan kenn ki mooy ki ko doon ta lakkal mburu mburu mi mu doon lekk xam nga loolu moom yaakaar naa ne nit ñi xam nañu ko dañ naan kii par exemple bu dee France c'est le boulanger de l'Élysée c'est lui kii sert l'Élysée kii mooy kii kii mooy servir mooy ñi nga xamante ne mooy palais Élysée bi bu France kii ndax dañuy def benn concours bu dee France mu ne meilleur pâtissier de l'année wala le boulanger ki nga xam ne moo gagné raw gàddu gi dañuy def benn formation benn raw gàddu gi kan moo koy jël kan moo dàq lakk mburu ci dëkk bi léegi nag ka ko gañe kooku bokk na ca lañ koy faye mooy ne at mi yépp yow yaa jox ki nga xamante ne nii président mi nga xam ne moo fi toogal république bi yow yaa koy servir leen mburu ya fay dem yow yaa ko fay yóbbu bokk ci neexale yi léegi nag buur yi nag dañ doon am ñoo xam ne ñoom ñii ñoom moom à mooy yow yaa leen di liggéeyal waaw de kii way lakk mburu kii way def lépp lu jëm ci naanam kii moo koy toppatoo ci wàllu sàngara yi sommelier bi œnologue bu mag bi mooy xool waaye waaye ñamal ko li nga xam ne mooy beer yi wala sàngara si wooy ban moo ci gën a neex waaye te dëppook li nga xam ne mooy li boroom di li boroomam di xaar di sangam de <clears throat> mu ne kon wa daxala mu dugg maahu ànd ak seydinaa yuusuf alayhi salaam as-sijna ndungu siin ga di li nga xam ne mooy kaso ba fata yaani ñaari jeune xaala ñaari jeunes yi kon wax nañ la ne ñoom Firawna lañ doon liggéeyal buur bu mag bi waaw arte Seydina Yuusuf ki ko moomoon moo doon jëwriñam lool moo tax ñaari kër yañ newoon bokkul palais Firawna ba la ñii doon liggéeyee alors que Seydina Yuusuf alayhi salaam fam ne woon mooy al-Aziz équivalent bu jëwriñ ju mag di premier ministre mi yoroon lu bari ci nga mooy portefeuille ginnaaw bi dee léegi nag buñ duggee ñoom ñaar xaala nag kenn ki ñoom wax <coughs> ahaduhuma kenn ci ñoom daal di wax ne inni léegi nag ñëw daal di gaaral Seydina Yuusuf comme que ñoo bokkul c'est c'est c'est co julie xaw ma ngeen koy wax ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo bokk daal li nga xam ne mooy fi ñu leen denc daal fii laq leen jant bi ci prison bi kenn ci ñoom nag daal di wax ne nii ne ko ah man de araani araani damaa gis sama bopp asiru may nal xamran li nga xam ne mooy raisin li alxuraan dafa tuddee la nga xam ne mooy raisin la mu jëm voilà mooy nal lan li nga xam ne mooy raisin ji ngir mu nekk sàngara voilà mu ne asiru xamra am na nag ñu ne waa xamran parce que daa am ci comme waa yaman ñoom xamran dañ koy tuddee inab mooy li nga xam ne raisin ñoom au lieu ñu ne inab ci ñoom dañ naan xamr loolu la alquran di waxe lii te làkk la boo xamante ne nii qurayshin di waa kaaba ñoom lu ñu xamoon la de zaadaha llahu tashrifan wa takrima kon daal kenn ki moom ne lii daal la gént moom dafa gis boppam muy daal di nalal muy nalal gi nga muy nal li nga xamante ne mooy sàngara ngir def ko li nga xam ne noo raisin ngir mu nekk sàngara wa kaala al axaru keneen ki tamit daal di nettali moom moom li mu gént wuteeg lii qaala boom keneen keneen ki ne inni man araani man di gis naa sama bopp milu ahmilu fawqa ra'si xubza maa ngi yenu teg ci sama kaw bopp bi xubzan mburu takulu tayru minhu ma gis nag picc yi ci biir gént gi picc yi ñëw di lekk ci kaw sama bopp bi daal di lekk ci sama bopp bi noonu ci mburu ma ma yenu nabbi naa ñu ne ko nag ah kon nag yow nag xabaare ñu yow yusufa mi alayhi salaatu wassalaam di ta'wilihi waaye nan ngay gëndalee nan ngay firee daal suñu gént gi nan nga koy firee interpréter ndax ñun nii kat ñun ñaar ñii innaa ñun kat naraaka gis nañ la te xamul xam seetlu nañ la boobu ba léegi que ne yow miy wax dëgg li ngay doxalee yépp minal na ci ñuy rafetal dëgg nga bokku ndax ba mu fa newee ay doxandilam ci lañ xamee ne kii bokkul ak ñu naa ñoom kër Firawna gañ ne woon masuñoo daje ku mel ni kii ak ni mu rafete doxalin ak tamit nuñ ko gisee mu sàmm nekk koo xam ne léppam lu njub la ñu ne ko kon nag suñu gént gii daal yow lañ ci wóolu kon nag wax ñu mooy lan insha allahu taala bi di ñëw ñu gis loolu le wallahu taala allahumma sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa